alxafidu alxujjatu alalam muhyiddin abu zakariya yahya bnu sharaf annawawiyu dimashqiyu alshafiiyu rahimahu llahu taala fi kitaabihi riyadu saalihiin min kalaami sayyidi almursalin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fi lbaabi almuwaffi alxamsiin wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qara'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawma'idhin tuhaddithu akhbaarahaa thumma qaala atadruuna maa akhbaaruhaa qaaluu allahu wa rasuluhu a'lam qaal fa inna axbaaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dahriha taqul amila kada wa kada fi yawmi kada wa kada fa haadihi axbaaruha rawaahu tirmidiyu rahimahu allahu ta'aala wa qaala xadiisun xasan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 moo doon xadiisu Seydina Abu Barza ah, eh, Nufay eh, Abu Barza eh, non <laughs> Nufay ibn al-Harith mooy kan <laughs> Abu Bakra voilà kii mooy Nadlat ibn Ubayd ah, Aba Barza al-Aslami radiyallahu anhu bim ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na laa tazuulu qadama abdin hattaa yus'ala an umrihi fiimaa afnaahu ba mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey mu doon loolu moo doon xadis numéro quatre cent sept tey comme ni ñu ko waxa woon ñu gis xadis numéro quatre cent huit soreetuñu de ne bunt bi quatre cent onze la yam ñu quatre cent huit mu ne wa an abi hurayrata ñeenti téeméer ak juróom mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële ci sayyidina abu hurayra mawlana ad-dawsi radiyallahu anhu annahu qaala nee na qara'a jàng na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng ne yawma idin tuhaddithu akhbaaraha ne yawma idin bu keroogee tuhaddithu lay lay lay lay xabaari nit leen akhbaaraha ay xabaaram loolu mooy ci suuratu zalzala aaya 4 summa ginnaaw gi qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ak saxaaba ya toogoon moom radiyallahu anhum ne leen atadruuna maa axbaaruhaa ne leen ndax xam ngeen lan mooy ay xabaaram yi nga xam ne moom lay nettali ëllëg yawmal qiyaam qaalu ñu ko ñoom saxaaba yooyu la radiyallahu anhum allahu borom bi tabaaraka wa taala wa ndawam bi de sallallahu alayhi wa sallam a'lam ñooy ñi ñoom daal ñoo qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen fa inna axbaaraha dëgg-dëgg nag gis nga xabaaram googee muy la muy nettali xabaaram ya an tashhada mooy mu seede moom suuf ala kulli abdin ci kaw jaam bu ne aw amatin jaam bu góor aw amatin wala jaam bu jigéen képp kuy mbindeef mu góor nit wala jinne boo xamante ne bu góor bu jigéen ci yam jaaroon ci kaw suuf yow mu daal di seede ci yow bima amila ala dhahriha ci la mu jëfoon ci kawam waaw lépp loo jëfoon keroog suuf dina ko nettali ci kawam mu ne taqulu moom suuf day wax waaw ne amila diw mii de kenn par kenn nag kii de moom amila kii jëf na kada wa kada jëf na lii ak lii fii yawmi kada wa kada ci bés bii ak bii waaw bés sàngam ak sàngam yeneen tubaab yi saa saa ne fa haadihi lii mooy axbaaruha mooy xabaaram yi nga xam xabaaram yi nga xam ne nettalim yi nga xam ne xabaaram yi nga xam ne information yi mu am te dina ko dévoiler moom laa terre moom suuf bu ëllëgee ca kanamu boroomam bés bu muy àtte yi. waaw mu ne rawaahu hadis bi solo na ko at-Tirmidhi al-imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. wa qaala nee na bi mu ko solo soloowee mu ne xadiisun lii de xadiis la xasanun bu baax léegi laaj bi yaa vay premier lu ñuy jàng ci mbir yi mooy taxriij bi comme ni ñu ko baaxee def est moom kese ko solo al imaamu Tirmidhi ñu ne la déedéet al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal daal na koy solo kanta imaamu Tirmidhi ci ñaari bërëb la ko indi ñu ne ko bërëb vingt quatre vingt neuf xadiis deux 429 ci abwaabu sifatil qiyaama war-raqaa'iq wal-wara' an rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam baabun minhu waaye indi na ko xadis numéro 3 après lool indi na ko xadis numéro 3353 ci abwaabu tafsiiril qur'aan an rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam baabun wa min suurati izaa zulzilatil ard voilà mu ne haddathana ni njël bi nekk foofu mu ne haddathana Suwayd ibn Nasr mu ne ki ñu nettali mooy Suwayd ibn Nasr di Suwayd ibn Nasr ibn Suwayd al-Marwazi Abul Fadl at-Tusani ah nga xamante ne moom la aussi woon ci ash-Shah dañ ko doon ash-Shah Abul Fadl al-Marwazi rahimahullahu ta'ala moom moom thiqa la voilà comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani wax ne moom thiqa la ci Taqrib at-Tahdhib fay boo gisee ñuy def lii rek mooy <laughs> xam nga duñu war di wax ku ñu wax ni kii ndax fi xalaam bi foo gisee lool rek mooy xadis boobu am na wax <laughs> voilà léegi ñu seet wax ja ana kan moo tax ñenn ñi jàpp ne xadis bi wérul même bu dee imaamu Tirmidhi moom nee na xadis bi wér na xasan bu baax la bokk saxee bu wér gharib moom loolu la wax gharib bi nag imaamu Nawawi yokku ko ci ah kon mu ne kon imaamu Tirmidhi haddathana nettali nañu Suwayd ibn Nasr qaala mu ne nee na axbarana Abdullah ibn al-Mubarak kooku woon kenn du ko présenté Abdallah ibn Mubarak ibn Waddah al-Hanzali Abu Abdurrahman fay boo ma mooy kan moom boo ma nee dama lay jël fenêtre bi <laughs> waaw borom kitaabu Zuhd ibn al kooku kenn du laaj mooy kan dafa bokk ci ñi nga xam ne kenn du laaj naan kii wir waaw moom ay laaj ay mbirum moom lool ci boppam infraction la <laughs> passible ah kenn moo xam ne mooy mu jàllale la ci ci bi <laughs> mu ngi mel ne nga <laughs> ñu ne la Maalik ibn Anas nga naan mais est mooy ko est-ce que loolu loolu rien que nga laaj ko rek <laughs> yow peine <laughs> jaar ci fenêtre bi la waaw Abdallah ibn Mubaarak nii nag ci ñooñ la bokk rahimahullah al-Marwazi qaala mu ne axbaranaa xabaare nañu Sa'iid ibn Abi ñu nettale mooy Sa'id ibn Abi mooy Sa'id ibn Abi Ayyub Miqlas ah rahimahullahu ta'ala Abu Yahya al-Misri rahimahullah al-Khuzaa'i mawlaahum moom mii eh, moom moom itam ku wér comme ni nga xamante ne nii moom la al-imaam al-Haafiz Ibn Hajar al-Asqalaani wax ci Taqrib at-Tahdhib thiqatun sabt voilà kii thiqa ku wóor la sabtun ku dëgër kon ba léegi gisaguñ problème bi ci ki muy nekk moom ñëwaguñ an mu ne moom Sa'iid ibn Abi Ayyuub moom Miqlaas an Yahya Abi Sulaymaan mu jëla ko ci Yahya ibn Abi Sulaymaan Abu Saalih al-Madani al-Misri ta'ala nga ne ma waa kii nag moom kii nag moom lan la <laughs> ñu ne la waaw kay wax ji nag ci moom nii la nekk ndax <laughs> Imaamul Buxaari borom al kii borom az-Zahabi rahimahullah mu ngi nettali ne imaamul Buxaari nee na kii munkarul xadiis la ah. <laughs> mooy xadiisam lu ñu bañ la waaw moom mii ci ay day di manaakiir ay munkarul xadiis di wuteeg ñu ko gën a dëgër <laughs> waaw munkar la waaw munkarul xadiis la de moo tax al imaam al xaafis ibn Hajar al Asqalaani ci Taqriibu Tahziib mu ne kii layyinul xadiis mu ne lii mooy eh, xadiisam am na liin daal mooy ak woyof te lool façon. Euh, ci euh, jam xadis ci ci mooy ci dof ya mais du bu rëy mooy xadisam daal woyof na daal am na woyof de <laughs> moo tax al imaam ibnu Xuzayma imaamul a'imma bi nga xam ne ci li ibnu Abi moom dane imaam ibnu Xuzayma dane fil qalbi shay'un min hadha al isnad man daal sama xol daal mooy darul ci sanad bi mooy sanad bi moom sama xol am na lu ci nekk daal ci sanad bi man mu ne fa inni laa laa a'rifu Yahya ibn Sulayman man Yahya ibn Sulayman nii xaw ma ko de <laughs> bi adalatin xamewuma ko mooy du tur bi la xamul mais mooy gisul daal lu leer loo xamante ne ku ko ne ku ku ne ku wóor la wala bi wala jax waaye xamul ku ko ku ko jam waaw waaw waaye daal wa innama xarajtu xabarahu waaye nag damaa génne li nga xam ne mooy xabaaram bii càllaleen bii xadiisam bii li annahu ndax damaa gis matn bi laa xool gis ne lam yaxtalif fiihi al-ulamaa mooy yàqu xadiis bi li muy wax xadiis boobu boroom xam-xam yi wutewuñ yi looloo tax mën di ko sinon man doon naa ko moytu waaye dañ naan imaamul Buxaari yi moom nee na munkarul xadiis imaam kii Abu Xaatim ar-Raazi nee na mustaribul xadiis kii ay xadiisam dañuy mbëkkante ah laysa bil qawi kii dëgëru la ah. mais nag yuktabu xadiisa mën nañoo bind xadiisa ma wala yuktabu xadiisu wala <laughs> mu ngi noonu kon kon wax ji nag fii la nekk ci Yahya ibn Abi Sulaymaan nii kon moom mu jële daan Sa'iid al-Maqburi moom itam bokkul ci ñuy laaj Sa'iid ibn Abi Sa'iid Kaysaan al-Maqburi al-Madani rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayra mu jële ko ci sëriñam Sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi alhamdulillah hafizu sahabati radiyallahu anhum mu ne annahu qaal qara'a rasulullah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng hadihi al aya yawmaidin tuhaddithu axbaaraha qaala atadruuna ma axbaaruha qaalu allahu wa rasuluhu a'lam qaala fa inna axbaaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dahriha taqul amila yawma kada kada wa kada fa hadihi axbaaruha hada xadiisun xasanun saxiixun gariib nii la ko imaam eh, eh, at-Tirmidhi Abu Isa nii la ko soloowe te loolu imaam at-Tirmidhi yi dëgëral ko malgré gis nga liñ la wax ci ci nekk ci kenn ci càll bi Yahya ibn Abi Sulaymaan naka noonu al imaam wax nañ la imaam Ahmad daal na koy solo imaam Abd ibn Humayd solo na ko imaam an-Nasaa'i indiwu ko ci sunan bi ñu yor voilà mais solo na ko ah ak Ibn Jarir. solo na ko ak al imaam ibn al Munzir al imaam al Hakim solo na ko daal di koy wéral naka noonu al imaam ibn Mardawayh ak imaam al Bayhaqi solo na ko ci Shu'abul Iman gis nañ ne kon ki nga xam ne mooy imaam al Hakim da koo wéral mais mooy am na problème de toute façon hadith bi ak moom moo dacee dëppoo ak kii ne Hasan la imaam al Tirmizi rahmatullahi ala al jami' kon nag affaire baa ngi noonu léegi ginnaaw loolu ñu gisee kon. ci ci hadis bi noonu léegi nag ci wàllu càllale bi mu des euh, euh, ana lan lañ ci mën a lan mooy lëkkaaleen ak li nga xamante ne mooy suñu bunt bi dañ naan hadis bi ah bunt bii di wax ci wàllu ragal kiis te xam ne boroom bi tabaraka wa taala moom daa foowut te daa folwut waaw te ku fi nekk moom dina la taxaw sa kanam boroom ëllëg te lépp looy def ci suuf comme niñ ko waxoon jotaay yi weesu dinañ ko remake dinañ ko baaraat dinañ la ko tegalaat nga war a expliquer lu taxoon nga def lii ak lu taxoon defoo lii waaw xarit bi dañu wan ne ndekete yoo nit <laughs> suuratu zalzala boobee yawma idin tuhaddisu axbaaraha keroog lay nettali ay xabaaram mooy lan mooy ne mooy ne nit ki day seede ci nit ku ne yaa ngi imaginer yow la ngay def di laqatu naan kenn gisuma di kii di kii di def say tojaange wala def sa yu luus yooyu ndekete yoo suuf yow dañu façon manoo ko def feneen fu dul ci suuf si <laughs> waaw foo ko defee ci suuf si ngay nekk waaw fa nga nekk di laqatu nag fa nga nekk di laqatu ah fa nga nekk di laqatu suuf dina la seede keroog ëllëg waaw dina ne yàlla borom bi tabaaraka wa taala dina wax borom bi tabaaraka wa taala hein que diw mii de bés sàngam moo fi def lii nga sàcc fi sàcc boo xam ne gars dañoo amoon caw confiance moo tax yow daal di wuñu sa côté cherche wuñ sa côté ndax dañ laa wóolu ndekete yoo yow <laughs> yow suuf nga ñëw ëllëg suuf weeja la devant tout le monde ñépp ay fekk waaw jiw mii bés sàngam bés sàngam ci man la jaaroon dem sàcc ji def nàngam ak nàngam fa la jaaroon dem njaaloo ji def nàngam ak nàngam fa man la jaaroon bés sàngam bërëb sàngam waaw ca Argentine ca Buenos Aires man suuf sa de féete woon Buenos Aires de ci man ci la taxawoon waaw suuf sa ah, féete woon fa la ca fa la taxawoon di def caay caay wala ca Pikine wala ca Dakar wala ca Pékin waaw noonu la la koy jàppale naan ko diw bés sàngam moo def lii moo jëf lii waaye bés sàngam la ko def <laughs> lépp lay enregistré kon loolu naka lool <laughs> yow loolu waroo tax kon ñu xam ne ñu fuglu suñu di bàyyi xel suñu borom te xam ne yii waaw kon deka dara rëccul xoola malaaka yi dañuy bind noonu hein malaaka yi dañuy bind quoi wala déet <laughs> maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid te suuratu qaaf borom bi nee na nit ki du wóor yàbbi benn kaddu lu dul am na ñaari malaaka aqib ak raqib euh, euh, illa ladayhi raqibun atid raqib ak atid ñu ngi koy bind waaw yow suuf si ngay dox moo tax borom bi ne woon hada kitaabuna yantiqu alaykum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'lamun te suuratul jaasiya waaw ne yawmal qiyaama day joxe euh, téere ne haadaa kitaabuna li mooy suñu téere bi nga xam ne moom yantiqu tay day wax alaykum di wax di seeni ci seen kaw yéen nit ñi bil haqq nag ci dëgg amul dara loo xam ne téere bi day ñëw ne la yaa defoon lii te defoo ko woon mukk te miim doo man doo lu leer bu leer ne la yow ah. dëgg inna suñu borom ne boo gisee lii xew tey yawmal qiyaam ba kon ab téere di seede ci sa bopp waaw iqra kitaabak kafaa bi bi nafsika al yawma alayka hasiiba borom di nee na dañ naan waaji iqra ay wa jàngal kitaabaka sa téere <laughs> tey moom yow kuy seede kuy àtte sa bopp waaw yaa ngi nii li nga defoon rek ci nekk lu loolu ma nee nekk lu tax inna ndax ñun borom bi kunnaa dañoo newoon waaw ca àddina nastansikhu doon doon doon doon doon doon bind di nasax di bind di di di di nasxu di bind waaw di enregistré maa la nga xam ne kuntum nekkoon ngeen ca kaw suuf taamalu na doon ko jëf waaw kon nag ku foog ne ah ayaxsabul insaanu an yutraka suda gis nañ ko fan yee ndax nit ki daa foog ne daal dañ koo bind daal bàyyi ko muy wëndëng daal di dem kallaa wallahi du demee noonu non kon nag suñu borom ne ida zulzilatil ardu zilzalaha waaw bés boobu lay xaw de mooy bés bu raglu boo bëri tout le monde comme niñ ko gisoon sera présent kenn du absent bis boobu nga xam ne suuf ci lay rëng rëng rëng rëng ngu rëy que tremblement de terre bu magamba xam nga dara du ko résister waaw wa axrajat al ardu asqalaha waaw suuf si daal dëq génne sotti donc nit ñi ñii génn ci mbiri li ko doon diisal ci biir nit ñi dinañu génn alal ji ne woon ci biir jamaa yeeg or yeeg bauxite yeeg li tax tey nit ñi di rayante nga ay état di damm yeneen état ngir moom loolee teg loxoom ci pétrole bi wala gaz bi wala nangam yeeg bauxite beeg yoo yokk euh, terres rares yi minerais yi jamaa yeeg yooyu keroog suuf lépp lay génne waaye kan moo koy soxla ñun <laughs> ñi génn lépp lu noonu ci suuf mu génne ko waaw waaw waaw mu ne yawma idin këy bu keroogee tuhaddisu ca lay nettali moom suuf axbaaraha xabaaram li nga xam ne ay moo bari xabaar ñaata nit ñaata xool depuis maam Adama ba nii may wax ak yow ba ni àddina bi tukki ji ñépp jaar ci kaw suuf ku ci nekk suuf yor say information yoo xam ne dara du ko ci rëcc te bu ko boroomam wax loolu ëllëg wallahi dina wax waaw <laughs> waaw wallahi day wax day wax de wa axrajatil ard asqaalaha Allah mu génn yu diis keroog tuhaddisu lay nettali axbaaraha galimee suuf lay wax mu ne waaw xanaa <laughs> déggoo ci suuratu Fussilat gaay ba ñuy wax <laughs> wa yawma yuhsharu a'daa'u llahi ila nnaari fa hum yuuza'uun <laughs> fattalakul rasuulullah bis bi nga xamante ni la ñuy dekkil pang noonu yàlla yi safara fa hum yuusa'un ñu koy def ay booloo yu bari ñu leen di yóbbu safara hatta ida ma jaa'uha ba ni ñuy agsee ca buntu safara shahida alayhim sam'uhum muy seede waral leen ci seen kaw contre ñoom di seede contre ñoom di plaider contre ñoom mu nekk à charge sam'uhum seen dégg ya seen nopp ya wa absaaruhum seen gis yi seen bët yi ñu doon gise wa juluduhum ak seen der yi seen yaram yépp ak seen pëy yi bima kaanu ya'malul ci li nga xam ne moom lañ woon ci kaw suuf sànq ñu ngi la doon wax malaaka yi ngi bind suuf tamit di enregistré dina ko nettali sa yarami bopp moom ci boppam day nettali ëllëg waa sa ay ñun fu ñu jëm kon du ñu ragal yàlla est ce kooku war nañu koo moy est kooku am na fenn fu ñu mën a jaar ba mooy ko te du ba bari rëcc ya ma'shar al-jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqta'i as-samawati wal ard fanfudu ay leen mbooloom nit ñi jinne yi bu ngeen mënee rëcc ci goxi asamaan yeeg suuf ay wa def leen ku mën a génn ci surveillance yàlla ak peegug yàlla defal te comme ko xam nga lool mooy kooku moo la tere nga mooy ko moom borom boobule tabaaraka wa taala foo nekk mu ngi lay gis foo jaar xam na ci li nga ne waaw moom mii gis xorondom bu ñuul bi ci lëndëm boo xam ne weer wi feeñul ja euh, euh, biddiw feeñul lëndëm këriis xorondom bu ñuul ga nekk ca biir désert ba wala ca biir lac Tanganyika fële boog maanaam lac ba ca ca forêt bu bu dense bu Amazonie xeer wu ñuul nekk ca suuf melentaan way dox ca suuf boroom baa ngi koy gis di dégg tepp teppi ay tànkam ay jéegoom yi muy teg yow nga foog ne yow nit mën ngaa rëcc kat la loo buñ ñëwee kon ñii ñëpp di seede sa yaram yi bopp di seede contre yow ci liñ doon jëf ñoom noonu yàlla yi bu dee noonu yàlla yi la bu ku baax tey lu baax la ñuy seede waaw waaw ñoom ñu jaaxle nag li juludihim waaye yéen seen der yi am boroom xam-xam yu ne mooy seen pëy ndax moo leen ci gën jaaxal pëj yi wax man mii jaaloo kese la dëkkoon ak man waaw waaw doonul lu xaram kese la doon def ci man waaye seen der ñu ne mii li ma say tumani na mais dox ngeen di plaider contre ñun di seede contre ñun ah ay lay traître ngeen xaalu ñu gaa yi seen yaram yi ne leen antaqana allah <laughs> antaqana allah alladhi antaqa kull shay am toqanaa waxloo nañu allahu borom bi nga xamante ne euh, mu borom bi allah alladi mi nga xam ne antaqa kulla shay moo wax lool lu ne kon lu nekk ñu wax waaye nee na fële walakin la la tafqahuna tasbihahum wa in min shay'in amul dara lu dul ne day sabbal boroomam di ko bakk waaye yéen nit ñi ñu ëpp ñi ñu bari ci yéen xamu ngeen ñoom seenu sabbal nan lay demee kon ñéppay wax di <laughs> waaw ñu ne ko antaqana Allah borom bee ñu wax loo ñun seen kër yi àddina nag dañoo noppiloo woon wala ñu doon waxe kàllaama boo xam ne xamu ngeen ko en tout cas du wax ji di dégg comme tey wax loo leen tey nag moo ñu wax loo tëj seen gémmiñ yéen ne ñun ñooy seede jarul ngeen ñuy interpeller mi wax loo lépp don suuf mii di wax yawma idin tuhaddisu axbaaraha kon yow may lim bu koraan de tuhaddisu lay nettali axbaaraha xabaaram moom suuf Allah lu tax bi anna rabba rabbaka awhaa laha sa borom moo ko wax loo dee ko wax ko jox ko mooy antaqana Allah bii mooy dikkat waaw waaw kon nag mbir maa ngoog léppay feeñ waaw mooy bis bi nga xamante ne yawma tubla saraa'ir fama lahu min quwwatin wala nasir la ko borom bi tudde mooy bés bi nga xam ne ci la ñuy feeñale mbuuti secret yi nga doon nëbb ak nangam lu dul ku yàlla suturaal waaw ku yàlla suturaalu yiir la balaa mun kii raay ëllëg wallahi lii mooy xew ci yow lii mooy xaw bu la borom bi suturaalu waaw amila kada wa kada wa kada waay waay ndax loolu ragluwul lépp looy def lu nekk fa a'iddu lil mas'alati aw lis su'ali jawaabaha sawa eh, eh, eh, lil mas'alati jawaaba da ngeen waajalal laaj yi ngeen war a laaj ëllëg jëf yi ngay jëf dinañ la ko laajal waaw bu dee nag sa dund gii gu gàtt gii nga foog ne waay yow loo romb jàpp ne fini ah, mooy ndax nga sa bopp Iblis ak lay nax wa gharrahum ki leen wor ci yàlla mooy al-gharuur waraatekat bu mag bi wal iyaazu billah kon nag loolu tiitlu na waaw kon yooyu yëpp dañuy wax waaw yooyu yëpp ay loolu nañ ci bàyyi xel